A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fa yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Saba. shaytaani rajiim wa maa aataynaahum min kutubin yadrusuunahaa wa maa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir boroom bi di wax ci laayaab ñeent fukk bi ak ñeent mu ne wa maa aataynaahum te joxuñ leen woon ñoom yéefiru màkk yi min kutubin ci benn tée ay téere yoo xamante ne nii yadrusuunahaa yoo xam ne moom lañuy jàng di dëggal ñoom li ñu wax ne borom bi yónniwul yónniwu la te lii ngay wax yaa ko sos loolu amuñu ko woon de wamaa arsalnaa te yónniwu ma woon ilayhim ci ñoom qablaka lu jiitu yow min nadirin ci xuppaatekat boo xam ne moo leen ne kat mooy yonent bay ñëw la muy wax du demee noonu de wal iyaadu billah lii nii day dëggal ñenn ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi ñoo doon wax ne suuratu yaasiin bi suñu boroom doon wax naan naan li tunzira qawman ma unzira baa'uhum ma mooy ngir nga xupp ay nit ñoo xam ne xuppuñ woon woon seen bàyyi ñaneen loolu day wane ne mooy xuppuñ leen woon aaya bii da koy dëgëral ndax suñu boroom dane leen woon ay téere ñuy jàng lu la jiitu woon te yónniwuma woon ci ñoom lu leen ji lu la jiitu qablaka min nadir ku leen di xupp loolu mooy day dëgëral wax joo jële ay ñeneen ñi ne woon loolu maa mooy lu mel ni voilà lëlit yi wala lu mel ni lu mel ni mooy da ngay xupp ñi nga xam ne ñoom nga leen xupp lu mel loolu lañ xuppoon ñu leen jiitu woon loolu ñoo ñu ñi ñooñu nag nga ne leen waa léegi lu ngeen di tontoo fii kon wama arsalnaa yónnewuñ ilayhim ci ñoom waa Màkke ñii qablaka lu la jiitu min nadir ñu ne loolu noonu mooy ñoom ñim doon waxal ñoom ñoo ñu ci ci euh, waa Quraysh ñu doon dundu temps yooyu mooy ne ñoom laata ma lay yónne yow yonente mi alei satu ñoom ñii amuñu woon koo xam ne yónni waroon naa ko ku lu jiitu di wax na yow li ngay wax après du nekk noonu ñoom ñu ne loolu la sinon ñu ne Seydina Ismaïl ñun ñépp d'accord nañ ne moom moo nekkoon seen maam non du Quraysh la dëkk foofu la Makka la dëkkoon est-ce que borom bi yónniwu ko ñu ne ah ñu ne kon nag mooy seen maam yoo yële ñoom te moom jàngaleen daf fa desoon kon loolu la wallahu ta'ala alam léegi kon suñu borom ne wa kaddaba mu weddi alladhina min qablihim ñi nga xam ne ñoo jiitu woon waa Màkka ñii am nañu leen fi jiitu woon ci kéeféer doon weddi de te weddi woon nañu wa maa balawu te gaa yoo yëlekat jotewuñu mi'shara ma ataynahum un dixième li ma leen li ma leen jox ci wàllu doole yéen ñoo ñële doole jiñ amoon yéen un bi mooy fukk benn ci fukk ci doole ya ma leen defaloon ak guddal seenu fan yéen waa Màkka amu ngeen ko woon te ñooñu jiitu woon nañ fi weddi woon fa kaddabu rusuli ñu daal di weddi woon sama yonent ya alayhimu salaatu wassalaam fa kayfa kaana nakiir laaj leen lan la mujjanteelu seen weddi ga lan moo leen ci fekk mooy lañuy am doole yooyu yëpp mbugaloon naa leen te ñooñu ñoo leen ëppoon doole fuuf yéen sax jot ngeen un ci kàttan nga ma leen joxoon ak loolu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne déedéet loolu mooy ne wamaa balagu gis nga ñi jiitu woon ñoom li ma leen jox yéen xéewal gi ma leen jox jox leen ko jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu jiitu woon amuñu sax un bi ndax xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam ëpp xam-xam fuuf ñi jiitu woon comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam rawe yeneen yonent yi noonu la xeetam rawe yeneen xeet te loolu moom la mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wax ne loolu la am beneen wax mu ne mooy wamaa balagu ñoom jotewuñ sax mais charama ataynahu ña jiitoon doon weddi comme yéen ñoom mooy sant un dixième mu xéewal ya ma leen defal benn ci fukk la ma leen defal sax tooguñu sax di ko sant ba pare au lieu santuñu ko sax fa kaddabu lañu def mooy ñu weddi rusuli sama ndaw ya fa kayfa ana nan la mujjën kaana na nekkoon nakiiri moo jigéen bañ ma weddee mbugal ma leen dal ci weddi googale qul waxal mu ne yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax leen ne innama li am ba des mooy a'idukum dama leen di waare di leen woo bi waaxida ci benn kaddu kese muy kaddu laa ilaha illa allah loolu laa leen di waare te ci lool laa leen di woo jëme an taqumu léegi ci loolu laa leen di woo léegi nag bu ngeen ma weddee jóg leen an taqumu ngeen jóg lillaahi ñeel te yàlla kese tax mas naa nekk leen ñaar ñaar ngeen toog par ñaar nañ dem diisoo te yàlla kese tax buñ ci xool ak fii laa bokk ak waaye kii li muy wax neexuma non ngeen wax rek te yàlla tax ngeen waxtaan seen biir wa furaadaaw ak kenn kenn rek ku nekk na nga wéet waxtaan ak sa njeganaay summa tatafakkaru ginnaaw yi ngeen fàttaliku xool est ce que man dama leen a mas wax lu amul est ce que dama leen a mas a loo xam ne du dëgg comme loolu est mas naa nekk. nekk rek toog leen ngeen xool est ce que ndox gi ngeen naan ma man jinna ak ndox moo ma duggoon est am na kon bu ngeen def ko loolu laa leen di woo ngeen def ñaar ñaar ngeen waxtaan rek te yàlla tax waaye kenn par kenn ngeen xalaat ci samay mbir maa bi saahibikum bu boobaa di ngeen xam ne te di ngeen trouver ne nekkul ak seen àndandoo bii seen waa jii di say Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam min jinna amul ak ndof duggu ko de in huwa moom li mu fi indi nekkul illaa ta moom mii nekkul illaa lu dul nadirun xuppaatekat lakum ñeel leen bayna yaday adabin shadid diggant ci kanamam nag ku ko weddi nag mbugal mu tar mu nga fa lool la waxoon ci xadiis bi ne saxiixay ni bu Mawlaana Ibn Abbaas keroog bi ko borom bi ne wa anzir ashirataka woowal sa njaboot di la gën a jege comme ni ñu koy gisee insha allahu taala ci suuratul xijri keroog yonent bi alayhi salaam daf leen a dajale waa Quraysh yépp woo leen ne leen ndax moo leen waxoon ne ci ginnaaw montagne bi am na armée buy ñëw ay soldats ñëw di songu dëkk bi di ngeen ko gëm ñu ne waaw ndax yow xamewuñ la lu dëgg mu ne leen man inni man ndaw yàlla laa boo xam ne moo ma yónni ci yéen nadirun xuppaatekat laa ci yéen bayna yaday adabin shadid ku ma weddi nag ci sama diggante nag sama kanam mbugal mu tar mu ngi koy xaar abu la abu lahab daal di jóg ne ko lii wa tax nga dajal waaye yow toskare ñel na la wan ayasu billah tabbat ya daa wàcc lool gisoon nañ ko kon suñu boroom nequl waxal maa sa'altukum maa sa'altukum laaju ma leen ko de maa sa'altukum lépp lu ma leen laaj min ajrin ci pay fa huwa lakum ci gi fa huwa lakum yéen la ñeel lool mooy lan mooy man laaju ma leen ci genn pay lool kese la bëgg a wax in ajriya man sama pay nekkul illaa lu dul ala allah ci borom bi dara warul moo warloo ne man lay fay waaye man laaju ma leen ne bala ngeen a gëm ñëw leen joxe dara ba pare déedéet wa huwa tamam borom boobale ala kulli shay'in ci lépp shahidun ku ko teewe la ku ko see ku ko seede la de kul waxal inna rabbi dëgg-dëgg sama borom yaqdhibu bil haqq mooy ki nga xam ne mooy sànni di joxe wahyu bi di ko sànni ci yonentam yi alayhim salaatu wassalaam allaamul ghuyub mooy xamaa koonu lu ko kumpa yi de qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaa al haqq mooy dëgg dikk na alquraan gii di dëgg lislaam dikk na waaye yonent bii di dëgg dikk na wamaa yubdi'ul baatil waaye nag neen nag moom daa masula tàmbali sax wamaa yu'id bay koma bay bay bay fiy dellu loolu mooy iblis kan la bind ba fiy delloo waat kenn mooy bindul kenn kon bu leen gëmloo ne moom ngeen war a jaamu wala leneen mooy waru ngeen koo gëm waaye wamaa yubdiul ba wamaa yubdiul baatil wamaa yu'id neen masula tàmbali mooy ne dëggub borom gee fi ma sa ne neen nag moom mooy noonu lay deme day dem day wëy da dara du ko indi te lii la yonent ma ne saa saam doon wax ba muy toj xërëm yo ba ubbee Makka naan jaa alxaq wa zahaqa al baatil lu mel nii la doon wax naan jaa alxaqu dëgg dëgg na te mooy neen toxu na na waa kon wa maa yu'in waa alxaqu kon loolu la mu ne kon jaa alxaqu dëkk dëkk na wa maa yubdiwul baatilu neen de dafay ma daa masula tàmbali sax ndax lépp ay leer la ay ay ay pënd bu wureegul kese wa maa yu'in bay dellu si de qul waxal inni wax leen ne man inni mooy man in in dalaltu bu dee ne man da ngeen ne damaa sànku fa innama adillu ala nafsi mooy conséquence u li nga xam ne sama cànkute wal iyaadu billah sama kaw lay këppoo wa in ihtadaytu bu dee damaa gindeeku fa bima yuhi ilayya rabbi da ngeen xam ne sama gindeeku koog samay effort de du samay góorgóorlu waaye daa jóge ci li nga xam ne moom la ma borom bi wax yu lii lañ lay wax ne lii moo tax askanale borom bi kenn du ko askanale lu du noonu même bu dee moo kenn du ko askanele naan borom bi moo sànk nit wala moo ko ci xiir mooy wax jooju gis nga mu ngi koy jàngale fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wax leen ne in dalaltu bu leen ne ngeen dama sànku fa innama adillu ala nafsi mooy conséquence li nga xam ne sama cànkute googu wala yaazu billah sama kaw lay tegu de wa in ihtadaytu da mu ma gindeekoo nag fa bima yuha ilayya rabbi mu ngi tukkee ci li nga xam ne moom la ma borom di daal di wax yu ñu man de innahu moom borom bi sami'un mooy aji déggaakoon qaribun ku jege walaw kiñ koy ñi koy ñaan ak ñi ko gëm walaw taraate nag mu ne yonente mi aleyi saatu salaam boo gisoon il fasi'u bés bi nga xam ne ci la tiit mooy bés bi leen dee di dikkal bés bi yawmal qiyaam ñu leen di dekkalee daal di jot falaa ta nga xam ne keroog rëccu am yéeféer yi wa uxidu ñu jàpp leen min kulli mi mu uxidu min makanin qarib ñu jàpp leen ba di dee di dikkal ak mbugal ma ak li nga xamante ne mooy fi ñu leen di dekkalee ci bërëb bu jege nga xamante ne nii wa qaalu ñuy wax naa bi ñu bàyyi ba gis mbugal mi wala di faatu xam ne ne jeex na ñu leen di dekkil yawmal qiyaam ñu naan naa bi léegi nag ñun gëm nañ lañ ñu doon lislaam l'islam ak alquran ak yonent bi alayhi salatu wassalaam mu lahumut tanaawushu ana nan la ñuy mën a jotee li nga xam ne mooy ngëm yàlla boobu ak delluwaat bay gëm mukk lool manu la nekk weesu naan min makaanin ba'id ci bërëb boo xam ne bu sori la mooy sori ngeen yéen ak a ngeen a sori fa ngeen ko waroon a defee te allaaxira ca seenu ndaw ba ngeen nee di dund te ngeen waroon a defee lool gëm yàlla delluwaat ci borom bi tuub ngeen bañ bàyyi ba mbugal mi ñëw ba ngeen di faatu xam ne jeex na ngeen naan borom bi aman naa loolu borom bi du ko nangu de am nañu ne ñii mooy ñay bëgg a dem di toji kaaba ga bés boo nga xam ne comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam leerale borom bi rëngi-rëngee suuf seen suufu tànk yi ñuy waare ñooñu xam ne dañuy faatu nag naan gëm nañ comme la Firawna tamit defoon rek bàyyi ba dem di lam naan maa ngi gëm li waa banu Israël gëm suñu boroom ne mukk wa annaa lahumu tanaawushu naka la ñuy mën a jotee li nga xam ne mooy ak tuub ak delluwaat ca boroom bi tabaaraka wa taala min makaanin ci seen xaal bi nga xam ne fu sori la nekk àllaaxira di jooytu wala nekk ci buntu dee mu leer na dee naan buñ ma delloon lool man da nekk waqat ta jiitu woon nakat woon nañ ko ci lu jiitu min mbugal mii di leen dikkal wala mbugalum yawmal qiyaam bii ak dekki gii wala mbugal mii ci àddina wala dee gii di leen dikkal weddi woon nañ ko wa yaqdifuuna bil ghaybi min makaanin ba'iid ba ban nag ñu nekk fi di sànni bil bi mooy loo xam ne xamuñu ci dara naan yonent mi alayhi salaatu wassalaam du dëgg loo xam ne kat ñu ngi koy wax te amuñu ci preuve naan du dëgg lim fi indi du dëgg lim fi wax lii yépp demewul noonu moom njabarkat la moom taaxuraankat la moom dafa nekk koo xam ne gisaane kat la alxuraan alquran ji loolu la wal iyaazu billah min makaanin li nga xam ne mooy dëggree waxii la ñu dox baynahum diggante ñoom wa bayna ma yashtahun ak li nga xam ne moom la ñuy sopp ëllëg mooy delluwaat ci seen boroom delluwaat daal di gëm nee na boroom bi dox sama diggan ma dox sama digganteeg la ñu sopp keroog de kamaa kem nga xam ne rek fu'ila lañ defoon bi ashya'ihim ñi mel ni mel ñu melan ni ñoom min qablu jiitu woon leen fi ci yéefér yi ba ma leen di mbugal ñu naan dañuy dellu loolu boroom bi dox seen digganteeg dellu googale comme niñ tudde Firawna léegi innahum dëgg-dëgg ñoom ñoo ñële ak waa Makka ñii di weddi ku ci faatoo kaanu ñoom yéefér yépp dañoo mas a shakkin ci sikki sàkka muribin goo xam ne di déng-déng ci sama laaya yeeg sama alquran yeeg yonent yi ma leen yónni wallahu ta'ala alam fii la saar bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi yasifun